بسم الله الرحمن الرحيم الأذكار الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين mbokk yi noo ngi leen di ziyaara yéen ñëpp di dellusiwaat ci azkaar yi nga xam ne dañoo baaxoo woon di ko jàngale dañu war a jël dikru asbaxna ala fitrati al islam wa ala kalimati al ixlaas wa ala diini nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala millati abina ibrahima xanifan muslima wa ma kaana min al mushrikin asbaxna mooy xëy nanu ala fitrati al islam ci kaw sellaange lislaam ci kaw bindu bindub lislaam bindub lislaam mooy lan mooy ni yàlla binde képp koo xam ne ñëw nga ci kaw suuf nga xam ne dalay bind ci ak set bind la ci tawxiid nga xam ne noo melaat ginnaaw bi say wayjur ñoo la koy melal borom bi nee na jëmaleel sa xar kanam te mooy sa xol ndax xol fa mu jëm fa la xar kanam jëm nanga nga ko jëmale ci diine lépp loo xam ne daa jeng juyoog diine nga teg ko fi suuf te xam ne loolu mooy bindu sun borom bi nga xam ne ci la bind nit ñëpp te loolu nga xam ne mooy diine ju jub ji waaye ñi ëpp ci nit ñi dañoo xamut fa aqim wajhaka li diini xanifa fitrata allah allati fatara annaasa alayha laa tabdila li xalqillah dalika diinu alqayim walakin akthar annaasi la yaalamuun ah yow nag nga wax ne man xëy naa fas yéene dundu setuk lislaam googi te mooy jëmale sama bopp jëmale sama bopp jëmale sama xol ci sunu borom subhanahu wa taala fas yéene tënku ci diineem du ma ca yokk du ma ca wàññi xëy naa itam ala kalimatul ixlaas ci baatub ixlaas kalimatul ixlaas yi mooy laa ilaha illa mooy gaw ma ne kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg am na ku may yàlla loolu ci lay xëy waaye moom laay gonte it maa ngi xëy itam ala diin nabina ci diine sunu yonante muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy lam doon dund mooy lam yoroon ay saxaabaam ñu ko dund te mooy lislaam joo xam ne raxut kenn yokku ca kenn wàññiwu ci wa ala abina ibrahim ak nag ci diine sunu baay ba ibrahim te diine sunu baay ibrahima mooy tawxid xanifan jeng lépp loo xam ne yépp wépp yoon wu dëng jàpp yoon wu jub bi muy lislaam musliman ibrahima la bëgg a wax ne xanifan la woon lépp lu dëng daf ko tegoon fi suuf jàpp lislaam te mooy jëm jël jëmmam jox suñu borom musliman nekkoon ko wamatul yàlla wa ma kaana minal mushrikina bokkuloon ci ñi daan bokkaale yàlla loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa daan xëy di ko wax subhanallah wa bihamdihi moom itam téeméeri yoon la ko daan wax ñaari waat la yu am solo yoo xam ne dafa mel ne dàq moo fi nekk ak saxal mboolem melo yi nga xam ne melo yi tedd nga la melo yi mat la wa bi hamdihi ji mooy ànd ak ak cantam moom yàlla mboole melo woo xam ne melaw manqué la subhanallah dàq na ko moo tax wolof yi naan subhanallah tudd naa sellangeeg sunu borom wa bi hamdihi ànd ak ak cantam malaaka yi loolu la ñuy liggéeye wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yusabbihuna al-layla wa an la yafturun muy ñaari waat yu am solo yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ki xëy wax ko téeméeri yoon ñu jéggal ko ay bakkaaram donte daa toll ne du si géej laa ilaha illa amul benn buur bu jaamu ci dëgg illa lu may yàlla waxdahu moom rek la sharika lahu amul bokkaale lahul mulku ñeel na ko cant ga walahul hamdu ñeel ko lahul mulku ñeel na ko nguur ga walahul hamdu ñeel na ko cant ga wa huwa moom ala kulli shay'in qadir lépp la man loolu yonent bi daana ko jàng fukki yoon ci bis bi root na ci itam lu wér fukki yoon fajar ginnaaw boo jullee suba ba noppi fukki yoon ginnaaw boo jullee euh, timis ba noppi yàlla sun borom def ko mu nekk kaaraange ci yow ci seytaane yàlla sun borom subhanahu wa bindal la ci eh, ci ay yiw loo xam ne dana mat téeméer farala ci ay ñaawteef loo xam ne dana mat téeméer ba noppi nag kenn mënta indi lu gën li nga indi xanaa ku la ci ëppale kon laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir kooku itam rot na téeméer yoon yonente bi sallallahu alayhi wa daan ko wax téeméeri yoon nga ne li nga xam ne moom laa wax fële moo fa rotaat ki ko jàng téeméeri yoon mel na ne ku goreel fukki jaam dees na ko faral téeméeri ñaawteef téeméeri ñaawteef wax dëgg yàlla woyu na ko bindal itam téeméeri rafet rafet waaye dana nekk ci moom kaaraange ci seytaane loolu moom lu wér lu am solo la am na ko ñuy wax waxid salaam baali yàlla xiiroon ko ci muy ruqya shar'iyya ñi nga xam ne seytaan daf leen di faral di dugg mu leen di jàngal ruqaa yi nga xam ne ñoo rot ci alquran ak sunna am na benn bis boo xam ne day ruqya ku seytaane jàppoon jinne jinne ci xamal ko ne ko mën naa génn de waaye ci yow lay dugg mu ne ko bismillah nee na mu génn ba noppi ma gis ko muy jooy ma laaj ko lu tax mu ne ma ndaxte dangaa wax laa ilaha waxdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir da ngaa wax ko téeméeri yoon sadaqa rasulu sallallahu alayhi wa mu teg ca subhanallahi wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimati loolu ñetti yoon la ko yonent bi daan wax na kenn ci ay soxnaam muy tudd yàlla mu doxe ay yitteem ñëw fekkaat ko muy tudd yàlla mu ne ko bi ma la fi bàyyee ba léegi yaa ngi tudd yàlla mu ne ko waaw mu ne man de wax naa loo xam ne ñetti yoon rek laa ko wax te buñ ko peese woon ak li nga doon xëy di wax lépp mu wat ko loolu mooy subhanallah wa bihamdi tudd naa sellaangeeg sunu borom ànd ak di ko sant lu toll nan adada xalq yi limu lim bind moom yàlla kenn xamul nu mu toll wa rida nafsihi ak gërëmu jëmmam baat bi ni ko sunu borom gërëmee ak mandaxem arasham waa bu toll ne arasham tudd naa ko subhanallah wa bihamdi arash day poids ba màndaxe ma day rëy na lool ndax buñ doon joxe misaal dañ naan juróom-ñaari asamaan juróom-ñaari suuf ni leen kursi yu ëppee lay mel ne nga sànni ab jaaro ci àll li des ci àll bi ni mu ëppee jaaro bi noonu la kursi yu ëppee juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf te kursi yu noonu mu ëppee juróom-ñaari asamaan ak la ko arsh def kon arsh la muy peese yàlla rek moo ko xam ak mi daada kalimaati yi daay ay baatam moo xam kalimaat kawniya yi la yi nga xam ne ci la yàllay sàkke wala kalimaat shariya alquran a nga ci biir nag daf noo jàngal ne buñ jëloon géej yëpp def leen ay daa jël garab yëpp def leen ay xalima ñuy bind kalimatullah mooy baat yi nga xam ne day tegtale euh, kaddi sun kaddi sun borom yi moo xam ne yi nga xam ne ci lay bind la wala yi nga xam ne si yu ñuy jàng la géej gi danañu jeex te kalimaat ya du jeex ñett yoon la ko alayhi salaatu wasalaam daan wax allahuma inni asaluka ilman nafia wa risqan tayiba wa amala mutaqabala kooku jàngale woon nañ ko yow yàlla maa ngi lay ñaan xam-xam bu am njariñ wërsëg wu tey jëf joo xam nañ koo nangu astaghfirullah wa atubu ilay téeméer yoon la ko daan wax ci bis bi jéggalu yàlla ak tuub jëm ci moom bari na ay ngëneel lool bari ay njëriñ lool bokk na ci ay njëriñam mooy man naa jox nit ay njaboot yu góor waaye mën naa jox itam ay alal wa yumdidukum bi amwaali wa baniin mën na koo jox naataange ay tool jox ko ay dex wa yaj'al lakum jannaat wa yaj'al lakum anhaara loolu lépp yonent yàlla nooxin wax na ko ci jéggalu borom bi subhaanahu wa taala dana jox xere mu dal dana joxe xer mu dal waaye dana joxe itam mataan xasana yumatti'ukum mataan xasanan ila ajli musamma te mataan xasanan moom jàmm nga ca biir wér-gu-yaram nga ci biir léppa nga ci biir a'udhu bi ma xalaq maa ngi làqu ci baati yàlla yu mat yi tàmbalee ko ci baati yàlla yi nga xam ne alkalimaat alkawni yàlla mooy yi yàlla amale yi nga xam ne ku baax ak ku bon kenn mënu ko caa jéggi laa yu jaawisuuna barun wala fajira ki bon su ko yàlla ne mut day faatu ki baax bu ko yàlla ne mut day faatu kalimaat yi nga xam ne itam kawni yàlla ak yi nga xam ne shar'i yàlla yëpp day dugg loolu moo tax nga xam ne alquran du mindeef ndax su doon mindeef eh, diisu ci làqu ndax ci yàlla rek lañ sañu làqu kalimatullah attaamat yi dooy mat alquran lépp lu ci doon xibaar dëgg la lépp lu ci doon atte lu maandu la wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla ñetti yoon la ko muhammad sallallahu alayhi wa daan xëy di wax ki ko wax ñetti yoon dangar du ko lor moo xam dangari jaan la moo xam dangari jiit la allahuma salli wa sallim ala nabiyina muhammad fukki yoon la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eh, wala moom lañ indi fii ndax fukki yoon yi yonente bi daa wax ne képp koo xam ne wax na ko fukki yoon julli na ci man fukki yoon su xëyee ak fukki yoon su gonte sama rammu dana ko dab ëllëg yowmal qiyaama kon loolu mooy sunu bindu tey insha allahu taala ñaan yàlla mu defal nu tawfiq